أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te leen ziare te leen balwaq fas yéene ànd ak àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafaa bi xuquuqul imaan moo koy bokk ak yéen ci biir weeru koor gi ci béréb bu tëdd bii di Daaru Muxti ñu nekk ci programme mu ay bis bu njëkk gi tey di juróomeelu fan bi ñu fas yéene ci ànd ak suñu mbokk sëriñ Mahmoudan Lo bàyyi ko ba ñoom rek mu ñëw ngir bokk ak ñun jotaay bi bokk ak ñun jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tànnoon nañ ko te jàpp ne bu ñu ko jàngatee danañ ci jariñu ñu bari jariñu ci mu fas yéene ànd ak ñun tey jàngat benn ci tomb yooyu muy in awliyaa'uhu illal muttaquun mooy ñi nga xamante ne ñooy wàllu yàlla yi mooy ñi nga xamante ne ñoo ragal yàlla kon incha allah tomb boobu ci la fas yéene ànd ak ñun tey euh, xam ne bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali ne suba ci dibeer ji di juróom benneelu fan bi tolloog fukki fan ñaar ci weeru mai ñu fas yéene dara daral sëriñ Mahmoudan Mbàkke moom sëriñ Basiiru Anta mu fas yéene ànd ci ñun ci alfasaadul axlaaqiyu fi nizaamina al ijtimaai yi muy yàqute gi nga xamante ne am na ci jukko yi te ñu mën a wax ne ni sunu société bi di doxee mbokk nañ ci li nga xamante ne moo sabab yàqu-yàqu yooyu noonu ci jikko yi kon incha allah loolu nekk tom bu solo boo xam ne ci la ñu sëñ Mouhamadou Mbacke moom sëriñ ba Anta Niang fas yéene ànd ak ñun suba incha allah xam naa tamit ginnaaw suba ci altine ji nga xamante ne mooy juróom-ñaareelu fan bi ci weeru koor wi dëppoo fukki fan ñett ci mois de mai ñu fas yéene dalal. sëriñ Mouham Mouhamadan jaañ sëriñ Mouhamadan jaañ ñu fas yéene dalal ci incha allah mu fas yéene ànd ak ñun ci ramadaanu yuallimuna mooy ay bind yoo xamante ne mënees na ko jàngate ci biir woor weeru koor gi kon loolu mooy programme mu ay bis gu njëkk gi xam naa incha allah euh, du ñàkk fekk suba la ginnaaw suba incha allah ñu ñëw ci programme mu ñaareelu ay bis gi ñu waxoon tamit ne ñi nga xamante ne bëgg nañoo topp ci bëgg nañoo topp ci euh, organ de presse yi ci diggante rajo yi ak télévision yi ak site internet yi ak ba tey tamit ci réseau yi sax nag ñu waxoon ne Benno FM ñoom 17h la ñu teg waxtaan wi bu dee Lampfal FM 97.4 ñoom ci guddi gi la ñu teg waxtaan wi bu dee Zig FM ba tey 93.8 ñoom 23h la ñu koy teg. RFM 98 point 4 ci guddi gi RTS 99 point 2 am 10 heures wala 15 heures wala 22 heures bu dee rajo Bawol Média ñoom en direct la ñuy def waxtaan wi en même temps dis na ko tegaat 15 heures wala 14 heures wala ci guddi bu dee Sud FM 91 point 2 ñoom tamit ci guddi gi lay nekk bu dee Walf Walf FM 89 point 3 ñoom tamit ci guddi gi lay nekk. bu dee jant bi FM 95 point 2 0 heure ICAP FM point 5 ci guddi gi Daarul mu Daarul Muxti FM 104 point 4 en direct lañ koy def Ñaaxeen FM 104 point 3 en direct lañ koy def ba tey bu dee ci site internet yi alxadimiya wala Touba Vision Touba Monde ñoom en direct lañ def waxtaan wi xasida online ba tey tamit bokk na ci ñi nga xamante ne dañu teg waxtaan da jàll waxtaan yi alwafa daaru ba tey Bichri TV wala Senego walla xibaar point com wala Cheikh Ibra Fall point com maqa wala Maqaama TV ak Timis TV site internet yi yëpp ku ci dugg rek da nga mën a ànd ak ñun jotaay yi nga xamante ne moom la ñu amale ci béréb bu tëdd bi. bu dee ci télévision yi Touba TV yi ñoom guddi gu nekk incha allah waxtaan wi dis na ko jàllale. naka noonu group yi groupe whatsapp yeeg ak réseau yi nga xamante ne moo nekk ci diggante daal lu Darou Moukhty ak Touba ku ñuy topp tamit da nga mën a ànd ak ñun jotaay yi nga xamante ne moom la ñu amal ci bërëbu tëdd bi. kon ni ma ko waxee léegi ñu fas yéene dalal tey sëriñ Mahmoudane Lo mu bàyyi ko ba ñoom rek ñu ñaan yàlla fayal ñu ko. ndax xam nañ ne jamono ji xat na te yitte yi bari na kon koo ci woo mu bàyyi ay yitteem ngir bokk yow sab jataay rek te séntu ci fayu yàlla kooku xamal ne am nga amel nga ko cant kon ñu ñaan yàlla fayal ñu ñu gën jaa kaw yi fay. kon moo fa yéene ànd ñun tey ci in awliyaa'uhu illa al muttaqun te mooy ñi nga xamante ne ñooy wàllu yu yàlla yi ñooy ñi ragal yàlla wala ñi ragal yàlla mooy wàllu yu yàlla yi xam ne bala ñu ko jox kàddu gi. dañu tënk rek aslaf ci ay yëngutoom mu tàmbulee njàngum alxuraanul karim foofu ci ñoom rek ci daaray bàyyi sëriñ Mortala Thiam waaye nag matulee njàngum alxuraanam ci tawfiix ci ku ñuy wax sëriñ Mbay Dia ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi tamit la tàmbuli njàngum xam-xamam yëngutu ci lu jëm ci wàllu diine tàmbulee ko ci sëriñ Mahmoudan Lo waaye nag jaar ci loxo yi boroom xam-xam yu bari kenn ku nekk mu fréquenté la tànk foofu ak jaar na ci sëriñ alxaaji jaxate di koo xamante ne ku ràññeeku la jaar tamit ci sëriñ Moustapha Mbay Longoor ak yeneen boroom xam-xam yoo xamante ne jaar na ci seen loxo kenn ku jëw kenn ku ci nekk mu tànq ci aslëf ginnaaw bi mu soree ci njàngu xam-xam bi nag la dugg ci jàngale tàmbali jàngale tàmbule ko ci jàngale alxuraanul karim fële ca Dakar ci parcelle ci daara yi sëriñ Mouhamadou Guèye waaye nag ginnaaw ba la bawoo foofu ñëw fii ci Darou Moukhty wala ñëw ci loxol sëñ Abdourahmane Mbacké moom tamit di jàngale ci daara yi nga xamante ne sëñ Abdourahmane moo koy saytu waaye nag ginaaw bi la sos daara yi boppam yoo xamante ne mi ngi ko tuddee tazhilul matalib fële ca Touba Soura di fa jàngal alxuraanu karim foofee la nekk di fa jàngal alxuraanu karim ba yàlla baaxi ko mu bokk ci ñi ñu tànn ngir ñu war a jàngale ci école yi gouvernement bi ñu ginnaaw bi mu tàggatoo ci daara yi nga xamante ni moom la ñuy tàggal tàggate jàngalekat yi ñu yóbbu ko foofu ci Mbadiane ci benn école élémentaire mu fay jàngale arabe ci école française yi waaye nag ci loolu tamit ñu tànn ko mu nekk imam ci jumaa ji nga xamante ne moo nekk ñoom rek mu fay jiite ajuma kon ci tënk rek lii kii maanaam kii mooy ki nga xamante ne moom lañ dalal fii jataay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun jàngat tomb bi ni ma ko waxe muy in awliyauhu illa al muttaqun kon incha allah ci njaal benn waxtaan wi danañu xamal bu ñu waxee wàlliyu lan lañ ci jublu ñaare ba tamit danañu indil yan façon wàlliyu moo am ñetteel ba ta danañu indil ragal yàlla ban wàccuwaay la am ci woote sunu borom ñeenteel ba tamit suñu waxee ragal yàlla mooy lan danañu ko xamal insha allah juróomeel bi mooy danañu indil meññitum ragal yàlla kon lii lenn la rek ci ay tomb yoo xamante ne fas yéen nañu koo baaxee ci biir waxtaan yi incha allah xamaa ne ñu fàtte mbokk yi rek ne bu ñu ko waxtu bi mayee incha allah bu ñu ba ci mujj gi Eh, bu fekkente ay laaj am na yoo xamante ne jëm na ci waxtaan wi incha allah sëriñ bi dana ci tontu bu fekkente ne waxtu may may nañu ko tamit laaj yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu fiq bu ñu ko waxtu wi mayee incha allah eh, ñi nga xamante ne ñoo méngoo gëstu laaj yooyu ak tontu ci incha allah du ñàkk ñu ñëw ci tontu ci lenn ci laaj yooyu incha allah kon li ñuy def rek moom mooy dañu jox kàddu gi sëriñ Mahmoudan Lo ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko. yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi noo ngi leen di nuyu nuyoo bu rafet di ko jaar ci baatub asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu te di leen indaaleel nuyóob ak siyaarab ak ndokkeelub bokk yañu bàyyi ko fa ñoom di ko teg ci seeni loxo ngir ngeen jottalil nu ko ci ki nga xam ne mooy kilifa dëkk bi muy sëriñ Abbas Mbàkke yàlla na ko sama boroom dolli ak wér te dolli ko ak fan wu gudd ak mboolem ñu topp ci gannaawam ci njaboot gi di am bégte nag ci ànd ak yéen ci barab bu tedd bi ci weer wu tedd wi ci liggéey bu tedd bi nga xam ne waxtu wu nekk dolli ku njariñu askan wi rekk lay doon noo ngi dookeel képp koo xam ne mi ngi yëngatu ci biir mu muassasatul wafa li xuquqil imaan tey rafetlu mboolem li fi jaar ci at yi wees yëpp noo ngi koy topp waaye bi at bi dikkee li mu tàmbalee goon tam noo ngi koy topp lépp jaar ci ak rafetal nuy ñaan sunu boroom mu defal leen tawféex ba liggéey bi egg fa mu ko gërëmee te soytaane bañ cee am wàll yomb na ko yal na ko def nu fas yéene ñëwat yéen nag ci benn tomb boo xam ne dana jaadu nu taxaw ci seetlu ndax amaana bu ci sama borom defee tawféex bu nekk di ñàkk moos inna awliyaahu illa almuttaquun maanaam wàlli yu mooy ki ragal yàlla ngir jàllale waxtaan woowu fas nañu yéenee taxaw ci juróomi taxawaay ni ko sëriñ Modou Kara waxe léegi dana njëkk a wax baatu wàlli yu ana lan lañ ci jublu bu dee ci arab ak bu dee ci wolof ak ci biir waxtaan wi noonu saa bu ñu ko tuddee lan lañ ci jublu danañ leeral it ne waliyu ñaari xaaj la muy wali waliyu yàlla ak waliyu seytaane waaye danañ waxtaane itam ragal yàlla wàccuwaay bi mu am ci wooteb sunu boroom tam jaare ci làmmiñ yu ndaw yi mu yónni woon dañ taxawaat tam seetlu ci ana lan mooy ragal yàlla bu noppee ci loolu daal tënk nag li nga xam ne mooy tënkub waxtaan wi tey te mooy wàlli yu daal mooy ragal yàlla indi ci firnde bu noppee ci loolu insha allah ndem waxtu may na ko nu tënk dara ci meññetum ragal yàlla lu mën a indil nit ki ci wàllu dundam ak ci wàllu diineem ak ci wàllu àllaaxiraam ci na koy séentoo ci kaw loolu dañu waxtaan a waxtaane yu waliyu yi day baat bi arab la danaan naan waliya méngoo mbir ma yel yi dana ko méngoo wilaayatan ak méngoo fahuwa kon kët moom yi aji méngoo mbir la wala boog nga ne ku ñu méngoo mbiram la waaye baat bi nag am na ay prix danañ ko firee kilifa ndaxte jigéen bala ñu ko maye te sëy ba wér day am ku ko yilif kooke wàll yu lañ koy tudde bu amee ay jirim ñu jël leen dénk leen ku leen di saytu booleeg seeni alal kooka waliyul yatiim yi lañ koy tudde lu boobaa itam baatu kilifa la baat bii dana firi ab xarit borom bi tabaraka wa taala ma nga naan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun xamim nii ma la wax boo ko defee danga egg foo xam ne ka nga xam ne ak noonoo dafa nekkoon seen diggante day mujj doon sab xarit kon baatu wali dana firi yit xarit dana firi itam ki nar a wuutu ki ne ni ñuy waxe waliyul ahdi lil xilaafa maanaam ko fa nekk ba fa jógee kan ma sës ci moom nar ko wuutu waaye ci biir waxtaan wi nag noo ngi ci tànn ne saa bu ñu tuddee baatu waliyu wala awliyaa te fekk fanu toll ci waxtaan wi nekk ci diggante ay nit dañu koy tuddee ab xarit ngir mu jege ci dégg waaye bu ñu tollee foo xam nag waxtaan wi dafa nekk ci diggante nit ak yàlla wala mu nekk ci diggante nit ak soytaane ka ñu tudde foofu wàll bu dee ki féete kaw dañ koy tudde kilifa waaye bu bu dee ki suuf dañu koy tudde ab xejji ngir bi gën a jege ci diglu gi allah bi nu njëkki woon bu fekkente ne baat wali mooy xarit ana lan mooy xarit xarit de mën nañ ne mooy ki nga xam ne dangeen na soppante te jaxasoo tey jëriñante maanaam ab safaanam moo di ab noon mooy ki nga xam dëgg bañante te tàggoo te séqu leen dara nit daal dangay mën a doon ab xaritam wala nga di ab noonam wala sax nga taxaw ci diggante bi nag ngeen séq jàmm mel na boobu ci diggante bi di séq jàmm moo gën a bari te moo gën a yaatu te mooy cosaan li ñépp ñaari nit ba ñuy juddu judduwaale wuñ ak noonoo judduwaale wuñ ak xaritoo waaye dañuy judduwaale ak siq jàmm amaana kay sabab mën naa dikk jële leen ci siq jàmm googi yóbbu leen ci ak noonoo wala mu jële leen ci siq jàmm googi yóbbu leen ci ak xaritoo amaana sax mu jël leen ci ak noonoo yóbbu leen ci ak xaritoo safaan ba it mën naa am waaye yàlla bu mu am jóge ci xaritoo ci noonoo bokk yi jóge ci ak siq jàmm jëm ci ak noonoo mën nañ koo misaale ci la xewoon diggante sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ak yéefari xuray suñ ya di mbokki boppam ya mel leen jëkk loolu dañu séqoon ak jëmoom jàmm ñëpp wóodu ko ñépp am ci moom cofeel ba ñu tuddi ko sax Muhammad al Amin muy ku ñu wóolu ki mësta am a kenn xaar ma yàlla waaye keroog nag ba mu ba mu wootee fa Kaaba ga ba mbooloo ma daje mu ne leen ndax su ma leen waxoon ne am na mbooloo mu nekk ci gannaaw xur yi te bu ñu dikkee dañuy xeex ak yéen da ko gëm ñu ne ko waaw waaw ndax yow mosu ñoo wax mosuloo ñoo wax lu dul dégg mu ne maa ngi leen di xamal ne nag yàlla daf maa yónni ci yéen ngir ma woo leen jëme ci diine tawxid loolee nag daal di lay indil ak noonu seen diggante ak moom ñu weddi loolu daldi séq séq ak noonu goo xam ne si duutu jeex lu tax dafa am sabab sabab si mooy lii ko yàlla yónni ci ñoom dañu ko fasul yéenee jël ndekete kon la leen jële ci ak séq jàmm yóbbi leen ci ak noonoo mooy li ko yàlla yónni fas te fasuñ ko yéene jël ay nit danañ génne ci ak séq jàmm dem ci ak xaritoo misaal ma saxaaba yi ridwanullahi alayhim bañu ànd ak sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam màkka ñëw madina ñenn ñi nekk al muhajirun ñenn ñi nekk al mel na ne ci sens dañu séq jàmm nekk ay bokki jullit waaye bañu dem ba mu yàgg bis yonent bi alayhi salaatu wasalaam woote ne leen kenn ci ansaar yi muy ñi dëkk màddina ku ne na jël kenn ci muhajirin mooy ñi jóge Màkka jàppe ko xaritam jàppe ko mbokkam nga xam ne bu ñu demee ci kër ga kenn ci ñoom day xaaj àllam ci digg bi ne jëlal xaaj bi ma jël xaaj bi amaana mu xaaj këram ci digg bi ne ko jëlal xaaj bi ma jël xaaj bi amaana mu xaaj ab toolam ci digg ba ne jëlal xaaj bi mu jël xaaj bi nga xam ne lépp bokk nañ ko ci xaritu goo xam ne kenn ku nekk liggéey na sa bopp toll na ne wala ëpp na maanaam liggéey na sa morom toll na ne wala mu ëpp liggéey na sa bopp kon am nañ xaritoo gu mat sëkk foofu waaye mu ngi tikki ci gannaaw ak séq jàmm lan mooy sababu xaritoo gi yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo leen ko sant kon jóge ci séq jàmm dem ci noonu wala xaritoo day am sabab jóge ci noonu dem ci ak xaritoo yi dana am mën nañ ko misaale la amoon ca diggante ñaari giir yoo ca yasri ba muy awsu ak xasraj ba ñu nekkee ay noon daan reyante di xeex waaye bi lees am dikkee tàppe seeni xol ba ñu jiboo borom bi tabaraka wa taala mi ngi leen di wax naan na ngeen fàttaliku ba ngeen nekkee ay noon ma tàppe seeni xol ngeen mujj doon ay bokk di ay xarit kon mel na ne jóge kooku ci ak noonoo ñëw ci ak xaritoo itam am na te fekk sabab moo ko waral bokk yi ñëpp ñuy ànd nag ba ànd ba mën a wéy ba ab xaritoo man caa sosoo dafa am lu ñu bokk bu ñu ne dafa am lu ñu bokk du ceegi ne bokkuk deret rek wala bokkuk meen rek maanaam day am melokaan woo xam dañu ko nuróole mooy tax ñu mën a ànd ci misaal aw bëy moom bu rëccee ca bëy yi rek lay dem ñoom lay mën a àndal ndax dafa am lu ñu nuróole ñu nuróole mooy lan dañoo bokk doon ay bëy am picc bu naawee ca picc ya lay dem ñoom rek lay mën a àndal ndax lan dafa am lu ñu nuroole la ñu mooy dañoo bokk doon ay picc kon nit yi itam nit lay àndal mu ne bu dee nit day bu dee gone bu demee ci pénc ma gone yi lay àndal di fo ndax ñoo mën a ànd ànd boobu mën naa dem ba xaritoo juddoo ca lan moo tax ñoo mën a ànd ndax dafa am lu ñu nuroole dañoo bokk nekk ay gone mu bu dee jigéen ñi day bu jógee ca jigéen ña lay dem ñooy mën a ànd ndax lan dafa am lu ñu nuróole mooy nekk gi ñu nekk ay jigéen waaye bu dee ay mukallafit day dem ànd ak mukallaf ya ndax ñooñu la bokkal aw melokaan ci biir nit ñi sax ñi bokk lu ñu yëngatu ñooy mën a ànd munise bi munise bi lay àndal ndax dafa am lu ñu nuróole mooy ñaar ñëpp dañu nekk ay munise di liggéey ci bant waaye maçon bi sax maçon lay lay àndal ndax dafa am lu ñu nuróole mooy dañoo bokk di liggéey ci ciment waaye suñ daara bi sax nag suñ daara lay àndal ndax lan dafa am lu ñu nuróole dañoo bokk di yëngatu ci njàngaleem alquran mi waaye ku nekk daal kam bokkal métier day mën a àndal ànd ak moom ndax dafa am wenn melokaan wu leen boole bokk na ci melokaan yi gën a dëgër nag tey boole ay nit muy pas-pas bokk ñu bokk pas-pas dañuy mën a ànd te loolu jaadu na mu jural leen ak xaritoo jullit bi ak jullit bi dañuy mën a ànd yéefar bi ak yéefar bi dañuy mën a ànd naafiq bi ak naafiq bi it dañuy mën a ànd te loolu mën naa jur ak xaritoo ci seen diggante donte xaritoo ya duñu nuroo borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne wal muminuuna wal muminaatu baaduhumu awliyaau baadin yaamuruuna bil maarufi wa yanhawna anil munkar ñi gëm yàlla maanaam jullit yu góor yi ak yu jigéen yi ñenn ci ñoom dañuy xaritu ñenn ñi dañ leen di digal lu baax te di leen tere lu bon loolooy tax seenub ànd mën a am ba ñu mujj xaritoo xaritoo gi itam nag dana wéy te mujj ko mën naa rafet ndax dañoo ànd ci ragal yàlla di nga mu dellu ne walladina kafaru di ba'duhum awliyaa'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasaadun kabir ñi wedd yàlla ñenn ci ñoom ñooy doon xaritu ñenn ñi bu ngeen ko defal kët fitna dana am ci suuf si ak yàq gu metti hmm. dellu na sax ne almunaafiquuna walmunaafiqaatu baaduhum min baadin yaamuruuna bil munkari wa yanhawna anil maaruf naafiq yu góor yi ak naafiq yu jigéen yi ñenn ci ñoom dañuy farak ñenn ñi waaye nag dañuy digleente lu bon tey terente lu baax moo tax seenub ànd ànd ba mën naa bañ a rafet te mu mën naa bañ a wéy te mujj gi itam nag du rafet borom bi tabaraka wa taala daf ne al axillaau yawma idin baaduhum li baadin haduun illa al muttaqin ña xaritoo woon su biis boobaa ñenn ci ñoom dañuy noonu ak ñenn ñi ba des ña nga xam nag dañoo xaritoo woon ci ak ragal yàlla bokk yi ci kaw loolu jullit yi ñooy ànd war a xaritoo waaye ñi gëmut yàlla itam ñooy ànd war a xaritoo nar a xaritoo bokk waaye xaritoog jullit yi dafa teg ci ragal yàlla te xaritoog yéefar yi nag dafa tege ci lu nekkul ak ragal yàlla kon jullit ñoom ñëpp bu ñu xaritoo yàlla da ciy bokk nekk seeni xarit waaye yéefar yi ñoom itam bu ñu xaritoo seytaan da ciy bokk nekk seeni xarit dañuy wax ne nag xaritub xarit xarit la waaye xaritub noon noon la waaye noonub xaritit noon la loolu bokk na ci li tax sunu boroom dafa fiir ci ab jullit muy dem di xaritoog ña nekkul jullit bàyyi fi jullit yi dégg ko mu naan yaa ayuha alladina aamanu laa tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bil mawadda yéen ñi nga xam ne gëm ngeen bu leen di jàppee sama noon yi tey seeni noon ay xarit ngeen di weccenteeg ñoom ak cofeel bu leen ko di def kon yéefar yi ñooy noonu jullit yi naka noonu ñooy noonu yàlla jullit yi nag ñooy xaritu jullit yi naka noonu ñooy xaritu yàlla kon ku fi bàyyi jullit yi noonoog ñoom yaa ngay noonoog xaritub yàlla amaana kon nga noonoog yàlla waaye ku dem xaritoog yéefar ya yaa ngay xaritoog noonub yàlla amaana kon nga noonoog yàlla wala yaasu billaahi yàlla nu ci yàlla tax mu dellu ne yaa ayuha alladina amanu laa amanu laa tattaxidu alkafirina awliyaa min duni almuminin bu leen di jàppe yéefar yi ay xarit walif ngeen di jàppe jullit yi ay xarit bu ngeen jógee rem bu fi jullit yi bañ a xaritoog ñoom kon yée ngi yéen ngi noonoog xaritub yàlla te kon amaana ngeen noonoog yàlla waaye bu ngeen demee ci yéefar xaritoog ñoom yéen a ngeen xaritoog noonub yàlla te amaana kon ngeen noonoog yàlla jullit yi faw ñooy ànd ñoo war a xaritoo waaye yéefar itam nag dañuy ànd ak lu seeni kuréel bari bari kuréel ñu gëm yàlla luñ bari bari téewut ñoo bokk melokaanu wedd wi kon dañuy xaritoo boo leen séenoon ci seen diggante ñuy sànnantey xeerit yow miy jullit na nga xam ne boo ca duggee ñu ànd def benn dal ci sa kaw looloo tax mu ne yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu alyahuda wa nasaara awliyaa baaduhum baax baadin ñi nga xam ne gëmuñu lu gën leen seen ñu nekk ay ay kuréel itam bu leen ci jàppee kenn ab xarit ndaxte bu ngeen xaritoo kenn du tee mu ànd ak ña ci des noonu ak yow ñoom ñëpp moo xam yahud la walla nasaraan la wala majuus la walla musrik la yooyu yëpp suñ beroo ñoom kese mën nañuy sànnante xeer waaye bis boo ab jullit duggee moom ñu daal di ànd def benn jàmmaarloog jullit bi loolu tax kon yow jullit bal ànd ak ñoom na nga ànd ak ñi sa mbokk jullit hmm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne al mu'minu lil mu'min baax bunyaan yasuddu baax ba'da jullit ak jullit dafa mel ne ab tabax birig bu nekk day dëgëral birig ba ca des mbokk yi noonu lay demee jullit yi kon ñoom it dañoo war a ànd ànd bu wér lu seeni kuréel bari bari am na wenn melokaan wu leen boole te muy gëm kon nag war nañoo mën a ànd te war a mën a xaritoo buñ gisee ne ba ñu defee ñaari kuréel ñi nekk al muhajirun ñi nekk al ansar teew dañoo ànd te xaritoo kon nag buñ demee ba mu yàgg ñenn ñi tuddi ay sunni tuddee ko seen bopp ñenn ñi tudd ay suufi yu ñenn ñi tudd ay cheikh yu ñenn ñi tudd ay salafi yu waaye ñoo bokk cosaanul ngëm gi bokk nañ melokaan woowu yi kon dañoo war a ànd te xaritoo mooy tax ñu am doole ci kanam noonu yi buñ demee ba mu yàgg ni ñenn ñi tudd ay maliki yi ñenn ñi nekk ay saafi'i yi ñenn ñi nekk ay xanafi yi ñenn ñi nekk ay xanbali yi waaye teewul ñoo bokk cosaanul ngëm ga ñoo bokk melokaanu gëm yàlla wi kon dañoo war a boole seen bopp ànd te xaritoo mooy tax ñu am doole buñ dem ba yàgg ni ñenn ñi nekk ay murit ñenn ñu nekk ay tiijaan ñenn ñu nekk ay xaadir ñenn ñi nekk ay laayi nit war a ànd xaritoo boole seen bopp moo tax ñu am doole ca kanam noonu yi baa buñ ko defutil noonu ñoom danañ ko def ñoom buñ defee ay kuréel saa buñ jàkkaarloo jullit yi moom def benn bopp kon nag jullit nañ def benn bopp bala ñu jàmmaarloog noonu yi ndax jàmmaarloogi fawu mu am moo xam ci ay ngànnaay la ci jamono yi muy am wala ci ay xalaat ci jamono yi muy xew moo xam ci ay ngànnaay la ci jamono yi muy xew wala ci ay xalaat ci jamono yi muy xew moo tax borom bi tabaraka wa taala ne alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaxut fa qaatilu awliyaa shaytaan indi inna kayda shaytaani kaana daifa jullit yi ñoom dañuy jihaad dañuy xeex ci yoonu yàlla yéefar yi nag ñoom dañuy xeex ci yoonu seytaane rikk waaye takk leen seenu fit te xeex ak xaritu seytaane yi ndax seytaane ba leen tëral ay pexe ay pexem lu doy de la su ngeen boole seen bopp rek am doole ci seen kanam mbokk yi bu ñu defee ñaari kuréel noonu nag jullit yi xaritoo ba nekk benn yéefar yi ànd ba nekk benn suñ boroom nag day daal di teg loo ci jullit yi nekk seen kilifa seytaane daal di teg loo xam ci yéefar yi nekk seen kilifa borom bi tabaraka wa taala ne allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min azulumaati ila nuur walladina kafaru awliyaahum attaaxuut yuxrijunahum min annuuri ila zulumaat yàlla mooy kilifay jullit yi daf leen di génne ci lëndëm yi tàbbal leen ci leer gi yéefar yi nag seytaane yeey seeni kilifa dañu leen di génne ci leer gi tàbbal leen ci lëndëm yi lëndëm yee bari waaye leer gi génn la lëndëm gu weddeeg bokkaaleeg tooñ ak mhm, caay-caay ak jax-jaxi seytaaneeg yépp ay lëndëm la leer gi nag genn la te mooy leeru ragal yàlla suñ borom day génn jullit bi ci mbooleem xeeti lëndëm yooyu yëpp tàbbal leen ci genn leer gi ñoo xam fu ñuy teg seen tànk seytaan yi dañuy génn yëfar yi ci genn leeru ragal yàlla gi tàbbal leen ak surxal leen ak maanaam ci lëndëm yu bari ya ñuy tañaxu du dem te duñu am fu ñu teg seen tànk hmm. loolu mooy yàlla mooy kilifa ak jullit yi kon jullit dañuy xejj yàlla soytaane mooy kilifa ak yéefar yi kon yéefar yi dañuy xejj seytaane yàlla nag ay xejjam daf leen di génne ci lëndëm tàbbal leen ci leer seytaan nag ay xejjam daf leen di génne ci leer tàbbal leen ci lëndëm ma seytaane ana nan lay génne yéefar yi ci ak leer gi tàbbal leen ci lëndëm yi xanaa yuuxi baax ila baadin zuxrufal qawli xurura borom bi tabaraka wa taala daf ne yonente bu nekk wutal nañ ko ay noon mooy seytaane yi jinne ak nit ñenn ci ñoom te mooy seytaane yi jinne ya dañuy jax-jaxi ñenn ci ñoom te mooy soytaane yi nit ya wax joo xam day nurul rafet ci kaw te fekk na ay wor rekk ko lal loolu moo leen di jax-jaxi ba génn leen ci leeru gi ragal yàlla tàbbal leen ci lëndëm yu bari yooyee da dégg borom bi tabaraka wa taala ne inna shayatina la yuxuuna ila awliyaihim li yujaadilukum soytaane yi dañuy jax-jaxi seen xejji ba ñuy dàggasanteeg yéen sax ci diine léegi mu ne wa ixwanuhum yumidduunahum fil xayri fil xayyi suma laa yuqsirun seen mbokki seytaane ya dañ leen di dugal ci ay jax jaxi te duñu ko bàyyi mukk looloo tax ñi gëmul yàlla ci ay lëndëm yu feccantikoo ko la ñuy nekk di tañaxu te duñ xam fa ñuy teg seen tànk kon nag awliyaa seytaan ñu ngi noonu moom yàlla nañu yàlla musal ci seeni mbir awliyaullahi nag mooy jullit yi nga xam ne borom bi nangu na di seen boroom ñoom ñu nekk ay xeejam moom suñu borom daf leen di génne ci lëndëm yu bari yooyu tàbbal leen ci genn leer gi te gi mooy leeru ragal yàlla nan la leen ciy dugale xanaa day yebal ay ndaw ñu di leen woo jëme leen ci leer gi te mooy leeru ragal yàlla leeru ragal yàlla boo xasee am cosaan li seytaane duut la mënal dara ndax bu la indilee ay jax-jax yi nga fàttaliku daal di gisaat leer ga dem borom bi tabaraka wa taala nee na inna alladina taxaw taa ida masahum taifum min ashaytaani tadakkaru fa ida hum mubsirun ñi nga xam ne am nañ leeroog ragal yàlla bu leen jax-jaxe saytaane dikkalee sax ñu fàttaliku yàlla fàttaliku ay ndigalam ak i tereem fàttaliku li mu digg ak li mu tëkkoo ah leerug ragal yàlla gi daal di ñëwaat ci seen kanam ñu tàmbali gis leerug ragal yàlla googu kooku xas am loola saytaane jax-jax yi du tee nga mën a dellusi moo tax borom bi tabaraka wa taala yonent yi mu daan yónni yépp lii seen yitte mooy woo seenu xeet ci ñu ragal yàlla bu leen woo ci ñu ragal yàlla ñu nangu rek ñu ne gëm nañ ñoo ngi ci biir leer gi waaye bu ñu nanguwul ragal yàlla gi rek ñu ne weddi nañ te kon weddi nañ yonent yépp déglul mu ne la kaddabat qawmu nuuhin il mursalin id qaala lahum axuhum nuuhun ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqu llah wa atiun nit yonent yàlla nuux ya dañoo weddi yonent yi ndax lan nuuxun ba ci seenu mbokk daf ne leen moo tey ngeen ragal yàlla man de ndaw lu ñu wóolu laa lu ñu yónni ci yéen ragal leen yàlla te topp ma ñu lànk ne ragal oh, wedd nañ yonent yépp lu tax mu ne wedd nañ yonent yi te benn lañu ci gis ndax yonent yi yépp benn lañ ko ci ku ci koo ci wedd kenn rek wedd ñépp borom bi tabaraka wa taala daf ne ñi nga xam ne dañoo weddi bëgg a teqale yàlla ak yonent yi bëgg na dañuy gëm leen ci yonent yi weddi ci ñenn ne bëgg jàpp aw yoon ci diggante boobu borom bi tabaraka wa taala nee na ulaayika humul kaafiruuna xaqan ñoon ñooy dëgg dëgg yëfar yi ñu bëgg gëm ñenn ci yonent yi bàyyi ci ñenn nee na ñoon ñooy dëgg dëgg yëfar yi kon maanaam ku wedd kenn ci yonent yi rek wedd na ñëpp kon ñooñu bañu wedde yonent yàlla nuux borom bi tabaraka wa taala ne wedd nañu yonent yëpp waaw lu tax ragal leen yàlla te topp ma niwul ragal leen yàlla te topp yàlla ndax ku topp ab yonent topp nga yàlla man yuti'i rasul faqad ata'a Allah moo tax yonent bu mu ci mën a doon def naan leen ragal leen yàlla te ngeen topp ma te sax nag ak topp day gën a yombe ci ki nga xam ne yaa nga koy gis muy def nga di ko roy wala fi ka nga xam ne si gisuloo ko loolu tax ñoom ñëpp dañ naan fattaqullaha wa ati'un dégg nga mu ne kasabat aadunil mursalin id qaala lahum axuhum xuudun alaa tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun xeet ba wax aat wedd nañu yonante yi ndax xuud ma ci seenu mbokk def na leen moo tey ngeen a ragal yàlla man de ndaw lu ñu wóolu laa du ñu yónni ci yéen ragal leen yàlla te topp ma ñu lànk mu ne kon wedd nañu yonante yépp ne kadabat samudul mursalin id qaala lahum axuhum saalihun alaa tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqullah wa atiun xeet wa ñuy wax samuut wedd nañu yonent yi ndax saalix ma ci seen mbokk def na leen moo tey ngeen a ragal yàlla man de ndaw lu ñu yónni la lu ñu wóolu lu ñu yónni ci yéen ragal leen yàlla te topp ma ñu lànk mu ne kon wedd nañu yonent yëpp boo leen déglu ñoom ñëpp dañ laa neen ragal leen yàlla kon ci ragal yàlla lañuy ñuy woote jëm dégg mu ne kasabat qawmu luutinil mursalin id qaala lahum axuhum luutun alaa tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun nit yi yonent yàlla luutu ya wedd nañu yonent yi ndax luutu ma ci seenu mbokk def na leen moo tey ngeen a ragal yàlla man de ndaw lu ñu wóolu laa lu ñu yónni ci yéen ragal leen yàlla te topp ma ñu lànk mu ne kon wedd nañu yëpp dégg nga ba tey def na leen rek ragal leen yàlla ku ci ñoom bu leen di woo danaan leen ragal leen yàlla li nga mu ne kadaba ashaabu laykatal mursalin id qaala lahum shuaybun ala na inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun ñu lànk mu ne kon wedd nañ yonent yëpp xeet ba ñuy wax Madyana wedd nañ yonent yi ndax Shuayb bu ma ci seen mbokk moo ne leen moo tey ngeen a ragal yàlla man de ndaw lu ñu wóolu laa lu ñu yénn ci yéen ragal leen yàlla te topp ma ñu lànk mu ne kon wedd nañ yonent yëpp <coughs> mbokk yi boo ko toppee noonu yonent boo ci yëraat taarixam da nga fekk muy woo aw xeetam naan leen ragal leen yàlla ndax lan bu ñu amee cosaanul leerug ragal yàlla rek seytaane duut leen mën a yóbbu bu leen indile ay jax-jax bu ñu fàttalikoo leer ga dikk ñu daal di tàmbali gis da nga déglu borom bi tabaraka wa taala saa bu dee wax ak nit ñi ñëpp da leen di woo naan ragal leen seen borom yaa ayyuha nnaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin wahida yéen nit ñi ragal leen seen boroom bi nga xam ne moo leen bindoon ci benn bakkan gis nga ba mu moo yéen nit ñi dafa ne leen ragal leen yàlla ragal seen boroom da nga mu ne yaa ayyuha naasu taqu rabbakum inna zalzalata saa'ati shay'un azim yéen nit ñi ragal seen boroom rëng-rëng bis penc ba day mbir mu doy la mbir mu màgg la ba tey nga ba ne yéen nit ñi daf ne ragal leen seen boroom wax saw yawman laa si waalidun an waladihi wala mawludun huwa jaazin an walidihi shay'a yéen nit ñi ragal leen seen borom te ngeen wattandiku bis ba nga xam ne doom dafa fa jëriñ bàyyam dara bàyyi dafa jariñ doomam dara waaye gis nga def ne ragal leen seen borom kon saa buy wax ak nit ñi loolu la leen di wax dégg nga mu ne yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min dakrin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban baa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum indallahi atqaakum ni yéen nit ñi man yàlla maa leen bind ngeen di ay góor ak i jigéen ma defal leen ay peuple ak i giir ngir gën a xamante waaye nag ki gën ci yéen muy kii ci gën a ragal yàlla ba tey mu ngi woote jëm ci ragal yàlla bu dee wax nit ñëpp da leen wooy jëm ci ragal yàlla ndax lan ku xas am leeroog ragal yàlla jax-jaxe seytaan yi la mën a yóbbu kon duutu bokk ci awliya seytaan da bokk ci da ngay dégg muy waxtaan muy wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa ayyuhan nabi uttaqillaha wala tuti'il kafirin wal munafiqin ne ko yow muhammad sallallahu alayhi wa sallama ragalal yàlla te bul topp yéefar yi ak nafiq yi Sëriñ Tuubaa day firi aaya boobu ne mi ngi naan ko yow muhammad ragalal sa boroom bul génn mukk ci lii mu la tabbal te mooy leerug ragal yàlla waaye bul dugg mukk ci lay mën a génnee te muy lëndëmuk bokkaale waaye bul topp yéefar yi ak naafeq yi mu ne yéefar yi boobu nag seen kilifa mooy Abu Jahlin waaye naafeq yi boobu seen kilifa mooy Abdullah ibnu Ubay kon waaye da ngay dégg bu ngeen ragalee yàlla day yëmu leen ak ñenn ci jigéen ñi mu ne yaa nisaa annabii na ka ahadin min annisaai in ittaqaytunna yéen jigéen ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëmu leen ak kenn ci jigéen ñi bu fekkente ne ragal ngeen yàlla mbokk yi ragal yàlla nii la toll ci wooteeb sunu borom ndax ku xas am leerug ragal yàlla lëndëmu ko seytaane duuti la mën a yóbbaale waaye lan mooy ragal yàlla ndax ragal yàlla mooy di jàq di tiit di làqatu naan tey ma dee dana ma rey su ma ko jegee mu fàdd ma ndax loolu mooy ragal yàlla mbokk yi noonu la ñuy ragale gaynde noonu la ñuy ragale jaan waaye nañu ragal yàlla bukkut ak loolu Sëriñ Tuubaa nee na ragal yàlla daal mooy topp ndigal yi bàyyi tere yi nañu déglu sax Cheikh Abdul Wahid ibnu Asir mu xamal ñu ne wa taq taqwa jitinaabun wa imtisaal fi zahirin wa batinin bida tunaal fa jaat al aqsaamu arbaa wa hiya li saaliki sublul manfaa neen dëgg-dëgg ragal yàlla mooy nga wattadi ko tere yi te topp ndigal yi ci saahir ak ci baatin kon ñeenti xaaj la ñeenti xaaj yooyu boo leen boolee mooy ragal yàlla wattandi ko tere yi sunu borom yi ci saahir ak topp ndigal sunu borom yi ci ci saahir soo leen boolee mooy ragal yàlla ci saahir waaye wattandi ko tere yi sunu borom yi ci baatin ak topp ndigal sunu borom yi ci baatin soo leen boolee mooy ragal yàlla ci baatin boo balee xaajub saaxir bi ak xaaju baatin bi nag ñoom ñeent mooy léppi ragal yàlla kon mën nañ ne ragal yàlla ci saaxir mooy sàmm cër yi ragal yàlla ci baatin mooy sellal bakkan yi ragal yàlla ci mooy sàmm cër yi bu fekkee wattandiku tere sunu borom yi ci saaxir mooy sàmm cër yi Sëriñ Tuubaa nee nañu cër yi nga xam ne moo mat a sàmm juróom-ñaar la mooy biir pëy làmmiñ ñaari loxo ñaari tànk ñaari bët ak ñaari nopp cër yooyu dafa def sàmm boo leen di sàmm dangay fexe bañ a bañ a def tere yi te fexe ba ñu dëkk ci ndigal yi tere yi kat mën nañ ko tënk ci ñetti xaaj ndigal yi ñu tënk ko ñetti xaaj tere yi mooy xaraam ak makruh ak al mubaahul mufsid boo sàmmee say cër ba defuñu lu xaraam te mooy li suñu borom tere dogu ci defuñu lu ñu sib te mooy li suñu borom ci defuñu li dagan tey bi ñu jëme ci xaraam baa lu ñu sib te mooy loo xam ne bala la neexee def bala neexee bàyyi waaye nga jublu ci dimbandikoo ci ak mooy nee sàmm say cër ci juróom sàmm si juróom-ñaari cër yi walif yooyu mooy wattandiku digali sunu borom yi ci saaxir waaye cër yi nga saxal leen nag ci waajib ak mandub ak almubaaxul muslih nga saxal leen ci jëf farata ak jëf lu ñu sopp ak jëf lu dagan loo xam ne day dimbulee ci farata ak sunna nga defe lool ci say cër loolu mooy topp ndigal yi ci saaxir <clears throat> bokk yi kon wattandiku tere yi ci saaxir ak topp ndigal yi ci saaxir soo leen boolee mooy sàmm cër yi kon sàmm cër yi mooy ragal yàlla ci saaxir wattandi ko tere suñu borom yi ci baatin ak jëfi ndigal suñu borom yi ci baatin mën nañu jàpp ne mooy sellal bakkan yi borom bi tabaraka wa taala def ne wa nafsin wa ma sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha def ne maa ngi giñ ci bakkan ak ki ko bind ci anam gu yéeme gi mu nangu ak njub te mooy ragal yàlla nangu ak ndëng te mooy génnu topp waaye ku ko sellal texe ku ko tilimal nag texe di nooy sellale bakkan xanaa rekki ci moom jikko yu ñaaw yi jikko yu ñaaw yi lu mel ne rëy iñaan njësal nay bëgg gi yëkkatiku ñàkk laa biir jullit yi bëgg àddina ak yu mel ne yooyu yooyu boo leen génnee ci sab xol ba mu jeex tàkk ba sa bakkan làmbootul jikko yi ñaaw yooy su boobaa yaa ngi wattali ko tere sunu borom yi ci baatin waaye su yooyu demee safaan yi ñooy ñëw nga ami jikkoy laa biir woyof dëddu àddina la euh, muñ sant ak yemel ne ñoom mooy yi nga xam ne mooy ndigal suñu borom yi nga xam ne mooy jikko yu xol yi war a yi bakkan yi war a làmboo boo fexee ba sa bakkan nga rekki ci moom jikko yu ñaaw yee waaye nga takk ay ko jikko yu rafet yi kon de bàyyi nga tere suñu borom ci baatin daal ay ndigalam ci baatin kon am nga taqwa ci baatin soo boolee ñeenti xaaj yooyu yëpp nag mooy jëmmi ragal yàlla kon ragal yàlla mooy ñeenti xaaj yi topp ndigal yi ci saaxir topp ndigal yi ci baatin bàyyi tere ci saaxir bàyyi tere ci baatin loolu mooy ragal yàlla mbokk yi bu ñu déglu sunu borom nag ma nga ñuy xamal ne ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxsanuun alladina amanu wa kaanu yattaquun xam nañ liy ragal yàlla ba noppi borom bi tabaraka wa taala nee na xeej yi sunu borom yi day xeej yàlla yi day ñoom duñu jàq duñu tiit te mooy ña nga xam ne dañoo gëm te ragal yàlla dañoo gëm te ragal yàlla kon ki gëm te ragal yàlla mooy xeejub yàlla Sëriñ Tuubaa dafa ñoo wax foofu ne ragal yàlla dafa am ñett daraja dara bu daraja bu njëkk bi ak bu ñaareel bi ak bu ñetteel bi naka noonu ak wilaaya dafa am ñetti daraja daraja bu njëkk bi ak bu ñaareel bi ak bu ñetteel bi ñoom ñaar ñooy ànd boo xoolee foofu danga gis na ko ndekete wali yi mooy ki ragal yàlla borom bi tabaraka wa nee na ñi nga xam dañoo gëm lan mooy gëm gëm mooy nga gëm yàlla ak malaaka yi ak téere yi ak yonante yi ak bis ba ak dogal ba loolu ay pas-pas la soo ko waxul duñu ko xam na nga ko wax noo koy waxee danga naan laa ilaha illallahu muhammadun rasulullahi loolu mooy kalimatu waa kon boo ko waxee yaa ngi tàmbali dugg ci biir ragal yàlla kon maanaam boo ne laa ilaha illallahu muhammadun rasulullahi am nga ragal yàlla ca dara daraja bu njëkk bi waaye Serigne Touba nee nañu baat boobu day wa annahu bidayatul wilaya wa tarkuhu nihayatul xawaaya tudd yàlla te mooy laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi Serigne Touba nee na mooy tàmbalikaayu wilaya kon boo ko waxee rek yow yaa ngi ci biir wilaya ci dara bu njëkk bi nee na bàyyi ko nag moom mooy dayu mbéwte ku ko bàyyi moom kenn yéesatu ko kon mel na ne fa ngay amee dara bu njëkk <clears throat> ci ragal yàlla mooy fa ngay amee dara ji bu njëkk ci wilaya boo dikkee ci wakkaano na ñi ngi am taqwa ragal yàlla goo xam ne goog saxeer la te mooy ñi ngi sàmm cër yi sàmm cër yi kon mooy ragal yàlla ci darajab ñaareel bi hmm. ki nga xam ne sàmm na ay cëram ba defuñu xaraam ak makruh ak almubaahul mufsid waaye ñi ngi sax ci alwaajib ak almandub ak almubaahul musli ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo am ragal yàlla ci saaxir moo ne ñooñu itam ñooy ñi nga xam ne am nañ ak wilaaya ci darajab ñaareel bi bii mooy ñi nga am na ragal yàlla ci darajab ñaareel bi waaye ñoo am wilaaya ci darajab ñaareel bi da ngay déglu borom bi tabaraka wa taala ne fa man ittaqa wa aslaha fala xawfun alayhim wala hum yaxsanun sëriñ Tuubaa di ko firi ne fa man ittaqa ko wattandiku al kéefër wal fusuqa ak génnu topp wa ak bokkaale mhm. wal xaraama ak lu xaraam lu sunu borom tere te dogu ci wal makruha ak lu sunu borom tere te ci wal laxwa ak neen te mooy rek al mubaaxul mufsid mooy li sunu borom yaatal te muy xëcc jëme ci def lu bon mu ne ku wattandiku juróom-benn yii wa aslaha te mu rafetal diineem ci lu mu koy rafetale bil imaani ci gëm wal islaami ak topp yàlla wal ihsaan ak rafetal topp ga wal waajib ak jëfe farata wal mandóob ak farata mooy li suñu borom di digle ta dogu ci nga jëfe mandóob mooy li suñu borom digle ta doguwu ci al wal mubaaxul muslih te nga jëfandikoo itam al mubaaxul muslih mooy li nga xam daggan na tey di day dimbalee ci topp Sëriñ Tuubaa ne borom bi dafa ne ku wattane ku juróom-benn yee mu njëkkoon a waxoon te rafetale diineem ci juróom-benn yee mu mujj wax nee na ñoo ñe day laa xawfun alayhim wala hum yaxsanuun moo ne laa xawfun alayhim wala hum yaxsanuun mooy garaat bi suñu borom takkaloon wàllu yu sànq kon maanaam bu fekkee ku wattandiku yii te mooy ku sàmm ay tiram ci sa ku ku sàmm ay tiram daal di am garaat boobu mooy laa xawfun alayhim wala hum yaxsunun dañuy jaadu jàpp ne kon loolu mooy daraja bi ñaareel bi ci ragal yàlla waaye mooy daraja bi ñaareel bi itam ci nekk waliyu bu njëkk ba mooy taxu kalimatu taqwa waaye bu ñaareel bi mooy sàmm cër yi ragal yàlla ci baatin mooy sellal xol yi mooy sellal bakkan yi maanaam génne jikko yu ñaaw ya dugal fi jikko yu rafet yi xam nga xol nag mooy façon boroom di xoole kon maanaam sellal xol yi moo gën a jafe waaye moo gën a kawe kon ki nga xam ne laabal na xolam ba benn sikki ci kooku mooy ki nga xam ne am na dëgg-dëgg ragal yàlla mooy ki egg ci yaa ayyuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqatihi kooku moo egg ci dayoob ragal yàlla bu gën a kawe awliyaullahil kumal nag foofu lañu toll waaye su boobaa itam mooy tollook wilaay googu comme noonu ñu ko waxee awliyaullahi al kumal foofu lañ toll mooy ragal yàlla dëgg dëgg ak ragalam xam nga darajab ñaareel ba mën naa tollook fa tolloog fattaqullaha mastata'tum na ngeen ragal yàlla kem ni ngeen ko mane kenn ku nekk na nga ko mane waaye bu mag bi bi gën a kawe nag mooy ittaqullaha haqqa tuqatihi na ngeen ragal yàlla dëgg-dëgg ak ragalam kooku mooy ab wàll yi kon bu ñu méngalee ñett daraja yooyu ne ñoom ñaar ñoo ànd nuñ ciy doxee kon kay mën nañ ne ndekete wàll yi mooy ki ragal yàlla wàll yi mooy ki ragal yi wàll yu nag mën nañu ba tey ñaari xaaj la waliyullaahi ñaari xaaj la dañuy wax al waliyul majsuub ak alwalil mujtahib wala nga tudd asalik majisub mooy ki nga xam ne moom suñ borom di ko xëcc taf ko ci boppam rek te gisuloo ko mu jaar ci saahir ci dara jaar yi mu wax dana am waaye kooku su amee li gën a bari mën na laa jariñ moom ca meññetum wilaaya mu am meññetum ragal yàlla moomu am waaye dana jafe mu tegle ci yoon wi ba nga egg fa ma egg waaye ki nga xam ne saalik na nag moom dafa jaar ca yoon wa dugg ci kalimatu taqwa sàmm ay cëram ba ñu ñoŋ sàmm bakkanam ba mu ñoŋ mu jëf ci jëfinu ragal yàlla woow ba egg ca daraja ba mu kawe kooku soo ko ca daraja boobu ba mu egg kooku boo ko bàyyeeg sa bopp bu la tërbiyaa mën ngaa egg fa mu egg dañ koy misaale boo gisee ñaari gone ci ronu garab ñu xemme meññet ma am ci kenn koo xam ne mag du ko tungoom rek teg ko ca kaw car ba mu tàmbali macc mu tàmbali wattu di macc kooku egg na ca kaw waaye xamul fa mu jaar mën naa wattu ca meññet ba yow may la nga macc waaye nag mënu la jàngali yéeg ndax fa mu jaar mën la ko tegtal ba nga mën faa jaar ki nga xam ne nag dafa jaar ca dàtt ba pëj bu mu jot jato jafandu ba ca tegee tànkam jiitu beneen ba egg ca kaw car yi tàmbali watt kooku mën naa watt meññet may la waaye mën na laa jàngal yéeg itam bu la tegtale fa nga nekk fam jaar nga daal fay mën a jaar kooku mooy asaalik mooy wali bi nga xam ne dafa jaar ci jihaad ak bakkanam bayeg fa mu egg kooku mën nañ ko misaal ke Sëriñ Tuubaa di wax dëgg-dëgg ab suufi yu mun wala xaasi yu suufi yu xaalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil fa saara saafiyan min al akdaari mumtali al batni min al mumtali al qalbi min al anwaari munqatihan min al wara litil basar musawiyan dinaara aynin bil madar Sëriñ Tuubaa neen dëgg-dëgg ab suufi yu te dëgg-dëgg ab suufi yu nag mooy dëgg-dëgg ab wàlli yu mooy boroom xam-xam lay doon dafa jàng ba am xam-xam ci saaxir ba nopp jëfe ko ba mu ko jëfee mu mujj xolam sell bu amatul yenn nax-nax mu daal doon koo xam ne dafay weesu bindee yi jëm ci yàlla rek la mal amatul leneen lu koy nax-naxal waaye xolam daal di fees dell nag ak leer mhm. nga xam ne faaleetul àddina ak li ci biiram dërëm ab xaalis ak donj suuf ñoo bokk wasnu bu ñu am ci xolam nee kooku mooy wali bi nga xam ne saalig la mooy suufi bi nga xam dafa am xam-xam te jëfe ko kooku nag bu la tarbiya jaar la fa mu la jaar fam fa mu jaaroon nga mën a egg fa mu eggoon defe naa du jaar tudd ay tur xam nanu ne Serigne Touba fi mu jaar mooy fi nga xam ne fa la ab wali buy jihaad jaar ba egg ca ji ba mu egg mboolem ñi nga xam ne ñoo woon ak moom ci seenoog ndaw ba ci seenu mag rawatina fa mu leen jaarale ba ñu egg fa xam nañ ne fa ñu dem jëmmi sëriñ Touba muy taxaw la doon waaye képp koo xam ne si kooka moo ko yara tam bu ko jaarale fa mu ko jaarale ba egg fa mu egg day daal di mën a wuutu jëmu joojee kon maanaam wàll ñaari xaaj la waaye benn bi nga xam ne moo ci gën a mat a moom la mënee sa roy ba egg fa mu egg mooy bi nga xam ne mooy asalik bokki ndax wàll day am xar baax mën naa nekk ndax Serigne Touba nee na lépp loo xam ne dagan na mu nekk lépp loo xam ne mën naa nekk moo sab ab yonent amaana mu nekk karaama maanaam xar baax ab waliyu waaye nag amaana mu nekk ko lay doon du cee gën faw mu nekk ko waaye lan mooy karaama ndax mooy gis nit rek daal di xam ci moom loo xam ne fekki ko mën na ko doon Seydina Usman ibnu Affan radiyallahu anhu ni ñu wax ne am na ku egsi woon ci moom mu ne ko yë kenn ci yéen day egsi te jeexiti njaalu nekk ci bëtam yow de dëgg tuub mbaama dóor la yar yoon mu ne ko yë wax yu day ñëw ci gannaaw yonent bi mu ne ko déedéet xol bu sell rek la de kon xol bu sell ku ko am daal nekk wàll yu su amee wàll yu mën naa am xar baax bokk na ci xar baax yi gis nit daal di xamee ci moom loo xam ni xew na te fekkewuloo ko ndekete kooku dafa dajeeg benn jongama daal di koy xool xoolin bu xaw a xóot mën naa nekk waaye du ceeg loolu képp la ndax xar baax mooy nga nekk fu sori keneen nekk fu ngay waxtaan ak moom mën naa nekk waaye du loolu képp Seydina Umar ibnu Xattaab radiyallahu anhu dañuy wax ne dafa nekkoon ci kaw bar bi di xutba ba ba mu yàgg muy wax ci kaw naan yaa saariyatul jabal yaa saariyatul jabal yaa saariyatul jabal ñetti yoon fekk saariya moom la boole woon ak soldaar yi ñu nekk ca xare ba mu jub foo xam ne si noonu yi mën nañ koo jekku mu tegtal ko ne jëmal ca ca doj wa bala ñu la caa njëkk moom itam mu dee ko daal def noonu kon Sidna Omar mi nekk fii ci Madina di wax ak moom mu nekk fa mu nekk ca xare ba di ko dégg ñaar yooyu mel na ne xar baax la waaye xol bu sell moo koy waral ci xar baax yi wal yi la bokk waaye du yooyu képp. sëriñ Tuubaa day nee na karaama bi gën a am solo ci ab wali yi mooy mu bañ a may mooy yàlla karaamatul wali yi an la yasiya fi zahirin wa batinin in xusiya nee na xar baax bi gën a am solo ci ab wali yi mooy mu bañ a mooy yàlla ci zahir ak ci baatin ndax mu ngi wax ne am na ñoo xam ne si duñ mas a feeñal xar baax te fekk na egg nañ fa wali yu mën a yem am ci ñoo xam danañ feeñ ni ay xarbaax te fekk sax amaguñ istiqaama loola tax maanaam feeñu xar xarbaax duñ ci mën a sukkandiku rek ni kii mooy wali bi gën a kawee li ñu mën a xam wali bi gën a kawee mooy ki nga xam ne moo gën a ragal yàlla ci saahir ak ci baatin bokk yi xam naa nu tudd lenn rek ci ay meññet yoo xam ne si ragal yàlla mën na ko indil nit ki su ko defee ñu tëgg waxtaan wi bokk yi man cee dugal seeni kàddu bokk na ci njëriñ ragal yàlla day tax bu la saytaane indiloon ay jax-jax nga man caa di génn nañ ko waxe woon inna allazina taxaw ida masahum taifum min aseytaani tadakaru fa ida hum mubsirun bokk na ci njëriñ ragal yàlla Sëriñ Tuubaa nettali nañu ko ci wax Seex Sidiya ne soo bëggee xam-xam ragalal yàlla soo bëggee mucc ragalal yàlla soo bëggee alal ragalal yàlla soo bëggee gën ci nit ñi ragalal yàlla loolu alquran la wattaqullaha wa yuallimukumullaahu ragal leen yàlla kon yàlla xamal leen soo bëggee xam-xam ragalal yàlla yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ko man amila bi ma alima warasahu llaahu ma lam yaxlam ku jëfe li mu xam yàlla xamal ko lu mu xamagutoon te jëfe la nga xam nag moo dégg ragal yàlla soo bëggee mucc na nga ragal yàlla innahu man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ku ragal yàlla saa boo nekk ci ay jafe-jafe suñ borom wutal la foo mën a jaar ba génn ci soo bëggee wërsëg ragalal yàlla wa yarzuqhu min haythu la yahtasibu ku ragal yàlla suñ borom dana lu wërsëgale foo ko foogiwul woon waaye soo bëggee gën ci nit ñi ragalal yàlla inna akramakum indallahi atqakum ñi gën ci nit ñi maanaam ki ki gën ki gën ci nit ñi mooy ki ci gën a ragal yàlla kon loolu bokk na ci meññetum ragal yàlla bokk na ci meññetum ragal yàlla ñeel askan wi yëpp bu fekkonte ne ñëpp ragal nañu yàlla ci saahir ak ci baatin kon maanaam naataange ji day daal di ñëw borom bi tabaraka wa taala wax na ko wala wan na ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard waa dëkk bi su fekkonte ne dañoo gëm te ragal yàlla ma ubbi leen barke yi ci asamaan ak suuf te mooy naataange kon maanaam ragal yàlla mën naa jariñ askan wi ci seen dund boo ko ragal yàlla def la yóbbe foo xam ne bu fekkee sellal nga sa xol ba waxtu wu ne moo tax xoog ragal yàlla mu tax tudd yàlla kon maana sa xol day dal te lool moo dàq lépp lu ma waaye mën a mos ci àddina muy xol bu dal mu ne alladina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dicrillahi ala tatmainu l tudd yàlla ci saw làmmiñ sax boo ko saxalee ba mu sax ci soxol xol caf ka gën nga ci yëg doo xam lu ko dàq rawatina bu fekkente ni waxtu wu nekk yaa ngi dëkkee tudd yàlla ci sa xol wali foofu lay toll Sëriñ Tuubaa nee man di naw me ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayan yurisul xikma man di samay nelaw ak jaamu yàlla la ndax sama xol day settatal alxuraan ay yoo xam si dafa muy indil ay xikam wali bi nga xam ne ki ragal yàlla ba nga xam ne dem na ba xolam seet wecc nag fu mu toll day tudd yàlla ci xolam kon loolu dana indil xol bu dal te loolu moo dàq ci àddina lépp lu waaye mosa mos boo ki ragal yàlla dana la may bu ëllëgee bu fekkee ñépp danañ egg fa sawar a nekkit waaye ñi ragal yàlla moom suñ borom def leen di daal di musal njëra la hmm. wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya summa nunajji alladina taqaw wa nadaru zalimina fiha jusiya hmm. neen su boobaa daal ñi ragal yàlla moom suñu borom daf leen di musal tooñkat yi nag mu bàyyi leen foofa bokki bokk na ci njariñi ragal yàlla daf lay indil nga dem àjjana ja nga xam ne xéewal yépp nga fa masalul jannati allati wa'ida al muttaqun tajri min tahtiha al anhar ukluha da'imun wa zilluha tilka uqba allatheena taqaw bokk yi ànd ko jégglu nu jéem a tënk fii waxtaan wi nag li ci des insha allahu mbokk yi buñ dikkee man cee jot li nga xam ne sunu làmmiñ wu feccikuwul ñàkkoon na caa egg wala ñu leeral te la nga xam ne sunu àlluwa ji ñàkk bënn tee nañu man faa egg hmm. ñoo ngi sant ñëpp di leen ñaanal tawféex di ñaan sunu boroom defal nu ndimmal ci weeru koor wi ñu dugg ñu eggalee kook jàmm te mu nangul na ko te dajale ñu ci ngërëmam wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin shaytaani rajiim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci chahru ramadan al mubarak sëñ mahmudan ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay sant bu baax ci tomb bi nga xam ne moom nga waajal ak nii nga ñu ko leerale ci turu muassasa bi yépp ñu ngi lay sant di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral sa yaram te bàyyi la ak sam xel waxtaan wi mbokk yi teewlu nañ ko bu baax teewlu gi laaj yi firndeel na ko mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo da doon laaj mu ne ndax waliyu gone dana ko nekk bismillah <clears throat> mbokk mi day laaj ndax waliyu dana ko nekk mën nañu ne waaw waaye ci benn xaaj bi dañu wax ne waliyu ñaari xaaj la muy majusub ak mujtahid al waliyul mujtahid moom mukallaf lay mën a doon waaye bu dee majsuub nag suñ borom mën na ko booleeg ya nga xam ne moo ko waajal indaale ba nga xam ne moom xolam taxut loolu mën naa nekk insha allah li Sëriñ Tuubaa ne am na ci ñoom ñoo xam ne danañ dem sax bay feeñal ay xarbaax te fekk amaguñ istiqaama loolu kon gone mën na ko nekk insha allah bismillah mbokk mi mu ni ndax wàllu yu dina moy yàlla wàllu yu ndax dina mooy yàlla bismillah ndax wàllu yu dana ma dana mooy yàlla waaw mën naa nekk wàllu yi ak yonat dafa am luñ nuroo waaye ñu wute ca dara Sëriñ Tuubaa wax na ko ne wàllu yu maanaam musal gisul borom musal ab yonent musal na ab wàllu bokk nañu musal ga waaye goog yonent dafa nekk waajib goog wala yu nekk jaayis wala sax ci beneen xibaare bi jiitu mu ne yonent yi moom dañu leen musal wala yu nag dañu leen a wattu dañu leen sàmm xam nga ku ñu musal ak ki ñu sàmm bokkuñu ku ñu musal moom mucc na ba faw ki ñu sàmm nag mën naa am moos dara jékki-jékki da tarfet dem ci moom loolu jëmbut war naa mën a nekk daal jërëjëf mbokk mi mu ni ndax wàlli yu dana yàqule ñu dindi ak wilaayam ba dootu doon wàlli yu loolu war na waaw loolu war naa mën a nekk dafa am yenn li ñuy wax ne Cheikh Abdul Qadir Jilani seytaane feeñu woon na ko ci benn xalwatoom ba won ko leer gu ne nañ ñi naan ko mën a sa boroom lépp lu ma la digaloon léegi digalatuma lu ma la tere woon naa lu ko mu ne a'udhu billahi mina shaytaani rajim leer ga daal ne kamaj ba mu ko laajee ne noo def ma xam ba xam ne man a ba mu xamal ko ne sunu borom lépp lu mu xasoon digle du ko mas a tere lépp lu mu tere woon du ko mas a digle def ne ko fii de li ma fi daaneel ci ay wàll yu kenn xamuñ nuñ toll kon loolu war na war naa mën a nekk waaye nag yàlla bu mu bari jërëjëf te defe naa boo demee ci wolofalu suñu saaka ba muy wax li yaalama banul azmaani charqan wa maghriban ni ceernooy dundal waa kër Sëriñ Bamba day xamu soo toppee wolofal ba ba ci biir da nga gis mu ciy tudd balaam ak bersis di wax ci ñoom lu baree bari waaw ki dafa doon laaj mu ni dafa gis ñoo xam ni dañuy wér di ñaari fan ñett rek tàmbali di woote ak wilaay ñooñu itam mu ne nu seenu wilaay demee man daal wilaaya gi nga xam ne moom mën naa ko nangul ku ne mooy gi ñu wax doon wax sànq nga xam ne ku bokk ci alladina amanu wa kanu yattaquuna rek daal di nekk ci awliya illah waaye feeñal ay xar baax de moom moom dana nekk màndarga waaye du doy gépp ak doy ndax awliya u seytaan fi na dañuy feeñal loo xam ne doo ko xàmmeek yenn xar karamaat yi ak xar baax yooyu moo tax li gën a wóor daal li sëriñ Tuubaa mooy karamatul wali an la ya'siya fi zahirin wa batin insa képp koo xam ne si daal mu yódu yàlla ci zahir ak ci batin moom mën nañoo gëm ne mën naa nekk wàllu yu sëñ Musaa Ka radiyallahu anhu am na fu mu ko doon <clears throat> junje sax lu mel noonu amaana kuñ naan la boroom ak jagle te fekk booba gaayu ñoo ko jógle amaana kuñ naa la muridun saadixun te fekk booba kat maridun saarixun day daanu ay jël di laaj addiye di bay lekk te du joxe bu buñ nee murit mu gaaw ni mbàkke balla te xam ni kat du woote wuy jib yàlla seex bàmba noon na ku wuyoo aw santam te doo wuyoo santaaneem doo ko sant yowmal xëyam suy tab bi doo suy tab doo ko santu te buy tàbbal saadixeet doo fa tontu kon kii di laaj yan melo lañuy ñuy xàmmee ak wilaaya ak wilaaya yan melo ci nit ki la nit ki di am ñu xam ni kii am na ak wilaaya xanaa mu bañ a mooy yàlla ci saahir jërëjëf mbokk bi day laaj mu ni ndax wàllu yu moom ci boppam dina xam ni wàllu yu la nit ki nekk wàllu yu ndax dina xam ci boppam ni moom wàllu yu la war na koo mën a xam waaye nag dama dogg ci ne faaw mu am ko mu xam hmm. jot naa boo xam ne dama teewluutul fan laa ko jëlee ne maanaa dina am ñoo xam ne bala ñoo xam seenu wilaaya dañoo dugg ci bàmmeel teewlu ma nu fi ne ba waaye loolu gëm naa ne am na jërëjëf mbokk mi dafa laaj mu ni ki bëgg a ragal yàlla comme ni nga ko waxee woon ci maraati bi xaqa tuqaati yi ak mastata'tum jooju mu ki bëgg a yàlla wan yoon nga koy sóob ngir mu ci ngir mën a am ragal yàlla tubarkàlla kooku di li ma koy njëkk a digal mooy na dem sàkku ci xam-xam bu fekkee sàkku na xam-xamu saahir ba ba am ko mu jëfe ko su ko jëfee mu sàmm ay ciram te sàmm bakkanam insha allahu dana am tiir ci wilaaya fan la ci toll nag ak góor moo ko fa yóbbu ak tawfeex gu ko sunu borom jagleel. jërëjëf jërëjëf mbokk mi day laaj moom itam mbokk mi day laaj ba tam mu ni ndax waliyu dana di am ay karama ndax ci loolu dañ koy ràññee wala déet maanaam ndax waliyu maanaam karaama yi muy am ndax waliyu dana am karaama ngir ñu ràññee ko ci wala déet maanaam karaama yi muy faral di am loolu moo bi ñu waxoon léegi ñoo bokk waliyu dana am karaama waaye dana ñàkk am karaama kon maanaam buñ sukkandiku ci ne ku deful xar baax ñuy gis rek ñu ne kooku du waliyu waaye ku amul jub daal ci saahir ak baatin nañ jàpp ne mën naa doon waliyu wala bëgg waliyu la maa ngi dégg sa biir waxtaan nga wax di sëriñ bi di ko wax ci biir ay baytam yajidu nii indal malikil muqtadir kullu waliyin lil jinaani yabtadir la bamba wax wile wile bayët la bamba wax moo darale nee na ku ñëw fa yàlla moo lay ganale mel ni kon loolu dafay wone ni sëriñ bi ak jagle goo xam ne sunu borom jagleel na ko ci lool mbokk mi dara laaj mu ni dafa seetlu lu baree bari ci ñi yàlla nattoo wéradi xel lu ci bëree bëri nee na day gis ci ñu bëri ñu jàpp ni ñoom ay wàllu yu lañ am ñu bari ñu di ko wax mu bëggoon loolu koo ko ci dimbali leeral ko ci ñii suñu borom nattoo léeg-léeg ak wéradi xel ñu di leen gis ci mbedd yi wala yooyu loolu day mën nañoo bañ a jàpp ne képp ku suñu borom nattoo wéradi xel rek wàllu yu la waaye nag du ja du ñàkk moos am koo xam ne suñ borom nattoo na ko wéradik xel te fekk muy wàlli yu dañuy nettali Uways ibn Amir al-Qarani yi moom defe naa ñëpp xam nañ ne ci ci wàlli yi la bokk moo ne moom de ay bokkam dañ ko jàppe woon ko am wéraduk xel ba dañ ko defal na ci buntu néeg ba rek ak buntu kër ga néeg boo xam dafa mel ni ngunu nga xam ne si moom duñ ko faale da daan sax dox ci mbedd bi gone yi di ko sànni ay xeer ngir jàpp naan dox baagi dox baagi waaye mu naan leen rek waaye su ngeen moomunte ñàkk sànni ay xeer na ngeen ma sànni xeer yu ndaw ba ngeen a nàccal sama tànk bi su julli te du ma am lu ma jàppe kooku mel na ne kon doon nañ ko jàppe nii ku am wéradik xel ci saahir te fekk ne wàllu yéen ci baatin la bu am nag jumbut ñépp keneen mën na koo am jërëjëf sëñ Mahamadan loo ci tontu yi am solo yi nga xamante ni indil nga ñu ko kon mbiri wàllu yaa ngoog nga indi ko ba indi àjjana ak na ko sëñ Musaa Ka indee mu ni yeneen ti yool ya yàlla wax ca alxuraan jannaatu adnin la ko def doona jinaan ñol ak lem ak soow mu ñu tëdd mbaanik ak ndox mu neex te kenn du sàmmi naa ndik jigéenu xuuru xëy nu yaa lay teeru ci furushin marfuatin ngay féeru kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci tontu yu am solo yi mu mel ni suba incha allahu taala di dibéer ñi ngi dalal Serigne Mahmoud Mbacke Serigne Mahmoudan Mbacke moom Serigne Bass Anta Niang mu fas yéene wax ak ñun ci maanaam yàqu jikko yi nga xamante ni eh, al fasadul axlaax fi nizaami axlaaxina waaw fi nizaaminaa al ijtimaa'i yàqu jikko bi am ci sunu doxin wala sunu doxalin muy to ci société bi muy lu am solo lool bu ñu ko dégloo incha allah ñu ko bàyyi xel bu baax a baax ji nga xam ne ci la tëj. Euh, semaine bu jëkk bi sëñ Mouhamad Diagne moom la ñu dalal mu jàngal nu Ramadan yu allimuna bind yu bees taq yoo xam ne ci weeru koor lañ koy weeru koor moo ñu koy indil. di ñaan sunu borom defal ñu koor gu ñu nangoo nangu sunu borom barkeel yëngu yi ak dal yi lépp te gërëm ko te defal nu ci ngërëmam bu baax a baax a baax mel na ni kon loolu la ñu indi woon tey jii ci programme di sant bokk yi di leen gërëm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.